min kala min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaasu mi'a wa sab'uun wa an Mirdaas al-Aslamii radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam yadhhabu as-saalihuuna al-awwaluun xalafa al-awwal wa yabqaa xusaalatun ka xusaalati ash-sha'iiri aw at-tamr laa yubaalihimu Allahu ta'aalaa baalan rawaahu al-Buxaari rahimahu Allahu ta'aalaa kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi ñu nekk boobu ba léegi trois cent soixante dix euh, muy baabul mansuuraat wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon gisoon nañ xadis mille huit cent vingt sept mu ne woon wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma jaa az-zi'bu fa dhahaba bibni ihdaahim ihdaahuma danim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer mooy hadith mille huit cent vingt-huit mu ne waan Mirdaasil Aslami mu ne mu ngi jële ci ki yoo xam ne mooy saxaaba buñ naan Mirdaas al Aslami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne annahu qaal qaala annabi mu ne qaala wax na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa solo mu ne nee na yazhabu salihun gis nga nit ñu baax ñi dañuy wéy dañuy dem seen yoon waaw al awwala fal awwal topp ku ci ku ci jiitu topp ku ci jiitu waaw dañuy wéy dem seen yoon Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim allah <laughs> léegi wa yabqa mu des xusaalatun cox <laughs> am na am na xusaala am na xufaala voilà ñaar yépp am mooy li ñu ne ñàkk solo boo jëlee gub bi aw dugub mbubu dugub dindi dugub bi gis nga xettex boobu dee ci mooy xettex boo jëlee tamit basi bi la nga xam ne boo ko boo boo roccee lañ ci soxla yooyu nga xam ne mooy yi gën a ñàkk solo àggul sax ci xettex bi lay watte ca xettex bi la waaw ñooñu ñoo fiy des mooy ñu gën a bon ci lim rek mooy loo am nga xam ne day am ñu baax ñëg a gën a yées nga xam ne boo doon faxas ñoom ngay faxas ñooñu ñoo fiy des allahu akbar ka xusalati sha'ir comme orge bi ma la wax léegi gub bi gubu mboq mi boo ko jëlee la cay taq ci mboq mi di ci nekk nga dindi ko ba mu set ngir am mboq mu set wecc lool di rot di wadd ngay dindi noonu comme lu mel noonu ñoo fiy des awit tamr wala tàndar ba boo ko jëlee lépp lu ci takk ci tàndarma ji ak di collé woog moom nga dindi ko bam set yooyu noonu di di di salte salte yooyu ni deg ngay dindi te duñu ko jëfandikoo mu ne comme loolu lañ mel ñoom laa yubalihum allahu taala baala allahu akbar borom bi tabaaraka wa taala faalewul seen mbir parce que yëgatiwul amuñu solo ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala ndax ñu yiis yi nga xam ne moom lañ moom lañ newe waaw bi faalewul seeni affaire waaw benn attention du ko prêter façon nit ñu mel nii allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar xam nga hadis bi li muy wax du lu bees ci ñun yazhabu salihun waaw loolu moom gisoon nañ ko inna allaha gisoon nañ ko fii ci la yaqbidu al ilma hmm? intizaa'an an quluubi an-naas ba'da an faquhu waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na gis nga borom bi du xëcc ricc xam-xam ci euh, xolu jaam yi ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko takk non loolu borom bi du ko def waaye xam nga nu muy xëcc gan euh, xam-xam bi mawtil ulama waaw allahu akbar waaye borom bi laa yarfa'ul ilm du yëkkati xam-xam rocc ko ci dënnu nit ñi bañ ko jàppee moo tax nit koom xam-xam nga koy naye ak yooyu da sonal sa bopp non non waaw du sa naye gi ko naye ak bañ gi nga ko bañ mooy tax xam-xam ba daal di toxu déedéet waaye xam nga nu mu koy defee ah, mooy day kii boroom xam-xam yi lay xëcc par kenn kenn waaw di leen faat ah par kenn kenn mu leer na ni kii moom génn àddina euh, ku mel ni moom moom moom amaatuñu ko quoi waaw. ku mel ni moom ma ne amaatuñu ko amaatuñu ko kii moom te mooy remplaçant am du gis allahu akbar allahu akbar bu ko defee nag hatta lam yabqa ba du desati borom bi wala lam yubqi du bàyyi noonu lay faate boroom xam-xam yi par kenn kenn ba daanaka doo fi du des pour que lu dul ñi nga xam ne mooy juhaalan ñoo xam ne xamuñu dara mais nag ñooy kilifa yi malheureusement taxawoon nañ ci bu baax biñ ci àggee allahu akbar ci ngëneelu xam-xam waaw baabu fadlil ilmi hadis mille trois cent quatre-vingt-douze foofu la ko imaam al-Nawawi daal di woon indi taxawoon nañ ci dellul foofu pour ci ngay yëg xam ne xadiis bu wax ne boroom xam-xam yi en tout cas ñu sell ñi dañuy dem par benn benn loolu du bees ci ñun allahu akbar allahu akbar waaw c'est pas vrai ñi fiy des mooy ñi nga xamante ne tekkiwuñu tus waaw wallahi dara dara dara tekkiwuñu ko ba pare nag boole ci ñeme yàlla mooy doon chapitre deux cent quarante et un baabu fadlil ilmi waaw mille trois cent quatre-vingt-douze hadis numéro borom bi ñoo ñoo fay des ñoom la ñuy jàpp ittaxada naasu ru'usan juhala ñoo xamante ne ñooy ñi ñu jàpp njiit waaw mooy ñoo xam ne xamuñu dara mais en mooy ay nit lañ ñoo xam ne yow bu la diine ñoree boo nekkee ñoom doo man lu dul jóg dem wala bu dee mënoo jóg dem ker yow da ngay wu bu baax di ñaan yàlla ne bés bu ma génnee fii dootuma tegati sama tànk bu dee yàllaa la tax a jóg da ngaa bëgg ràññee mais boo xamul nag mën nañ lay impressionné waaw surtout bu ñëwee mën nañoo wax araab wala di bind ay poème ñu bari foofu la ñuy naxe gaay mel ni bind poème tax nga nekk boroom xam-xam ci l'islam déedéet jamais waaw sinon poète yu mag yi ñoom lañ doon xëcc ne leen yéenay boroom xam-xam yi demewul noonu waxuñu bind poème dara da nekk waaw Seydina Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma dégg nga xasidaam ba Burda gam waxoon ci kanam Yonent saa salaam Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko doon wax ci biir jàkka ji naan ko uhjuhum wa ruuhul qudus maak dalal waa Quraysh ñii nga xam ne ñoo yéefiru Quraysh yi di ko jaare ci sa poème yi sa verve bi la yàlla may wa ruuhul qudus ruux gu sell gi mu ngi ànd ak yow moo lay appuyer moo lay jàppale waaye dañ laa bëgg wax mooy koo xam ne poème kese la def moo xam nag da cee tagg yonent bi saa saa wala da cee euh, euh, wax wax yoo xam ne mooy euh, ay ay ay ay kii la ah. ay wax la yoo xam ne ñëpp xam ne daa baax waaw. bind ay poème di di di ñaaxaate ci jaamu leen yàlla bëgg leen seen waajur dee leen fonkante te yàlla tax mais lii nii kenn utul sëriñ parce que lii wala yow xamoo dara waaw képp ku ut sëriñ ngir boo demee mu ne la dee leen jaamu yàlla dee leen góor góorgóorlu. ci loxo bi ngeen kii ne bi di transe moo yéen xamu ngeen dara war ngeen a seetaat seen bopp waaw vraiment yéen xamu ngeen lan mooy sëriñ xamu ngeen ko waaw nit ñi nag dañuy dem ba époque boo xam ne ñi nga xam ne ñoom lañuy teg ñoo ñoo jiite ci fi nga xam ne dañ naan kat ay boroom xam-xam ñoo fa newoon wala ay nit yàlla ña leen di wutu leen jiite loo di ñi def leen jiit juhaalan la waxul sax jaa eh, jaahiluuna moo juhaal mooy c'est des ignares xam nga ignorant dafa am ignare moo ëpp doole mooy koo xamante ne mais c'est c'est en fait c'est gênant à, à, à un point donné quoi sur toutes les formes c'est gênant tellement sawaay ak réeram foo ko takk weesu na mais nag moom lañuy siyaar ci barkeem lañuy taasu waaye xamul dara waaw dara ci diini yu gën a terre xamu nit ñu bari nag dañ ko koo yaakaare mais ñu ëpp ci nit ñi xam nañ ne xamul dara moo tax bëgguñ ko ko laaj jataayam kenn du ko wax masala diine yoo xam ne moom moo koy leeral déedéet xanaa mu wutub ustaas bu nekk ci wet gi di leeral mais moom manul dara lu mu leeral am am waaw parce que dañoo nekk ay ay ay ay ay ay ay sang laata ñuy euh, euh, euh, xam dara jànguñ woon jàppee ak kiriñ ak addiye yi ñu di jox ak yooyu moom lañ jàppi micc walla iyaazu billaah lu ne dañ koy am te ne nekkawuñ dara ci wàllu àddina waaw bés jot nag ñu samp leen ndax ñoo fi mag waaw lu ñu dugg tojaange la ñi fi tere mooy ñi nga xam ne retenir nañ seen bopp xam nañ seen bopp seeni wax du bari waxi daanukat la ñuy wax ak wax joo xam ne ngir ërtal taalibe yi kese waaw bu juumee ba tuddub aay aay la boo xamante ne nii daanaka nam koy waxe sax defe naa jub waaw mu demee bay waaj a gag daal di koy gii genre trans gars yi ne bii yuuxu naan sëriñ bi nangam ak nàngam alors que li muy def mooy camoufler ñàkk xamam waaw lam nañu damm ci tudd alxuraan waxi daanukat rek lay wax ak loo xam ne day jiit tax taalibe yi di gën a trans mais dara mais nag moo fiy jiit wal iyaazu billah waaw yeneen saa salaam ne gars yi noonu lañ fiy nekk xataa ñooñu la ñuy jàpp ay njiit léegi ñu leen di laaj ci masalaay diini waaw man de soo liggéey bi nangam ah baax na ni fa na loolu amul fa leen di laaj waaw intérêt bancaire yi moom banque bi de dama dem gars yi ne ma bon naa fi teg épargne sama xaalis après muy jur nangam mu ne loolu dam naw ci taw boo paree da ngay loolu rek saraxe ko walla iyaazu billaah wax na la lu amul fa su iru ñu laaj leen fa ab taw ñuy joxe ay di ubbee nit ñi di leen tontu ci seen laaji diine yi mais ñun dañ cee àgg foo xamante ne nii gars yi dañ leen a laajatul sax <laughs> non mais yeneen saa sallam non lii muy wax nii ñun dépassé nañ cadre bi ah <laughs> am na ci ñun jub ba léegi am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi dëgër fit di wootewu samp seen bopp wala nit ñi samp leen di leen laaj ci diine ñu nekk ci rajo yeeg télé yeeg yooyu di wax ay tojaange seen wax yëpp nekk buzz waaw ñu mel ni ay yamb di chercher buzz wal iyaadu billah a'aadana allahu ah, min tarab al-zuhur yal nañu borom bi musal ci bëgg siiw waaw ak gars di la partager ci Snapchat yeeg Instagram yeeg WhatsApp yeeg TikTok yi ak ak ak Facebook yeeg li nga xam ne mooy ñoomin YouTube wal iyaadu billah follower rek lay chercher waaw wal iyaadu billah ñun dañ ci àgg foo xam ne gars yi léegi façon iloo ji pas façon iloo de en tout cas ñi kenn du leen laaj waaw baax na ba boo leen naree laaj entourage am ñoo lay arrêté sëriñ bi daa jàpp waaw nekk ci jotaay bi ngeen di laaj ay diini waaw laaju diini buñ ko laajul koo xam ne nee na moo fi toogal yonent bi alay saa saa wala saa saa waaw mais kan nañ koy laaj <laughs> non suñu àddina bi jambaa joona jaxasoona ba pare gaa yooyu dañuy fexe bu kenn di wax lu leer ba pare am ñoo xam ne di menacé waate nag ñoom ñi ñoom ñi nga xam ne ñoo ñemee fekk waxu yonent saa ñu teg ko nee waxu alxuraan ñu teg ko nee waxu yonent saa salaam samp seeni caaxaan ñu ne nag ku wax alxuraan di nga xam du leer wala sunna su leer <laughs> waaye fa su ilu ji fan fa su ilu cadre boobu saway <laughs> bari ci zone yi léegi dépassé nañ fa su ilu mooy dañoo gën a suux dañoo gën a vraiment dugg ci ci ci goutte gi quoi non dañoo gën a sori de l'ignorance dañ cee gën dugg fa su ilu àgg ko léegi nee na non fa ab taw fat ñooñu duñu sàpp seen mooy ñoom moo tax sëriñu barkeelu lañ waaw ñi ëpp ci ñii léegi sëriñu barkeelu lañ waaw ñi ci gën a fit ñoom ñooy ñekki di wax ci wàllu diine waaw di dagana la ka xaraamal mais stade boobu laa la ne stade boobu ñu bari dépassé nañ côté yooyu léegi mais fa su ilu bii moo amatu faaf taw mu ko <laughs> non ñu leen di laaj ñuy ubbee bi ngay reen nim ci loo xam ne teguñ ko ci xam-xam bu ñu ko defee nag fa dallu ñu sànk le fait que ñuy jéem a wax ci diine ji lu leen luñ maîtriser wa adallu ñu sànk ña ñuy tontu ak ña leen di roy ak ña leen di topp ci seen waxi caaxaan yooyu tax lu bari ci diine njàngaleem alquran ñu bàyyi ko parce que diw nee na waaw njàngaleem yonent bi alayhi salaam ñu bàyyi ko parce que nee nañ Serigne diw nee na ñoo xamante ne xamuñ dara li leen booleeku baax daal mooy sant ba njor ndax am na seen maam walla seen baay moo doon ku baax ku ñépp xam mu takk ci moom pour ñoom loolu tax na doy na. te ne saa saa waxoon nañu waxati nañu gisoon nañ ko fii képp koo xamante ne nii say jëf yu baax moo la yéexe ci giiw ndax danga gàttañlu yow na la leer ne sa juddu du la ko gaawe allahu akbar allahu akbar wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu askan woo bokk bu dee say jëf a tax nga yéex nekk ndaare ci wàllu jëf lu baax ak jege yàlla na la leer na saw askan du la fa propulsé du la fa yóbbu gisoon nañ ko xadis deux cent alhamdulillah quarante cinq xadis sayna Abu Hurayra man nafasa an mu mu'minin kurba alhamdulillah xadis boobu moom noonu la jeexe woon allahu akbar mooy loolu c'est lii dama koo rappeler pour wan la ne mooy bul foog ne lii nii lu bees la loo xamante ne nii ñun ñu ngi koy dóor a dégg voilà kanta euh, hadis bi ñu wax léegi chapitre vingt-neuf la woon baabu qadaa'i a hawaa'ijil muslimiin moo jeexoon wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu waaye lii yonent bay saa saam wax ne yadhabu as-saalihuun ñu baax ñi dañuy wéy dañuy dem ah al awwal kon gis nañ ne hadis bu romb sànq loolu ma ne gisoon nañ ko tamit hadis Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu allah allah bi nga xamante ne ci la ñenn ñi ci taabi'ina yi ñëw doon ko jàmbat li nga xamante ne nii mooy jëfu le gouverneur le gouverneur bu ñàkk bu yar ba te sanguinaire te bon muy al-Hajjaj ibn Yusuf mi nga xamante ne li mu def ci caay-caay ëpp na euh, gisoon nañ chapitre dix babun fil mubaadarati ila al xayrat banim jeexe bi mu noon as-sadis danoon an Zubayr ibn Adiy mu ngi doon jële ci imam nawawi rahimahullah mu doon hadith numéro quatre-vingt-douze euh, dañu az-Zubayr ibn Adiy lañ jële rahimahullah taabi la taalibe saxaaba la woon mu ne ataynaa Anas ibn Malik mu ne dañoo mës a dikkal Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa shakawnaa ilayhi maa nalqaa min al-Hajjaaj ñu koy jàmbat mbonte lu yées mais vraiment lu poubelle li nga xam ne moom la ñuy jote ci monsieur le gouverneur bi nekk fii di al-Hajjaaj ibn Yuusuf waaw fa qaala sayna anas ne leen isbiru ñu leen muñ leen fa innahu yëg leen ne laa yati zamanun amul benn jamono buy ñëw illaa lu dul walladi ba'dahu bi ko jiitu woon bi ñëw après moom bi ñëw après moom bi ñëw après moom sharrun moo yées minhu ko jamono jooje hatta talqaw rabbakum ba ni ngeen di dajeeg seen borom tabaaraka wa taala sayna anas ne leen sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne leen lii dégg naa ko ci seen yonent sallallahu alayhi wa sallam hadis boobu imaamul Buxaari moo ko soloon biñ njëkk a wax hatta lam eh, lam eh, bu aliman boobu gisu kii ko solo woon mooy muttafaqun alayhi la woon kon lii lépp c'est juste pour wax la ne nous ne sommes un terrain boo xamante ne inconnu la bu hadis bii mu indi yonent bi alayhi salaam ne yazhabu as-salihun waaw ñu baax ñi dañuy wéy dañuy dem allahu akbar al awwal fal awwal topp kenn topp ki ci tegu ñuy dem ñii du faatoo dem ñuy dem mooy faatu waaw waaye bi mawtil ulama li yeneen saa nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala ah lay faat borom xam-xam yi par kenn kenn allahu akbar waaw bu ko defee nag bu lool xewee <laughs> ah, hatta ida lam yubqi aliman ba du dese dara kon loolu mooy ñu baax ñu noonu lay ràppe waaw mooy faatu moo leen di yóbbu waaw wa yabqa léegi ñan ñooy des xusaalatun ka xusaalati ash-sha'ir aw at-tamr ñi nga xam ne am cox cox saxaleen tane li nga xam ne boo jëlee fruit bu la neex fooyteef bu la neex waaw lan ciy dagg sànni ca poubelle ba ngir jëfandikoo ko loolu mooy def ñooñu la mooy li nga xam ne xeet wu ne nga ca baaxul ñooy fiy mujj nag des waaw nga ñoom Seydina Luut ak yooyu yëpp alayhi salaam seen xeet ya ba leen borom bi di eh, kii eh, mbugal lum na dana ko génneel ak sama jaam yi te leen geestu ñu bon ñaa fa des mu dëpp suuf seen kaw xeet wi yonent way saa saam nee na gaa yi dañuy dem par kenn kenn as-salihun yu yiw ñu baax waaw niñ ko waxoon ba daanaka am na ñoo xam ne buñ génnee àddina moom danga naan eh, en tout cas jamono jii may dund nii de xamuma ku mel ni moom waaw alors que wa yabqa xusalatun na xusalatun ka xusalati ash-sha'iri kanta gën a bon ko xettex <laughs> ak cox ah ndax cox man naa jariñ léeg-léeg xar yi waaye lee mooy lu gan du doy tos waaw mooy cox bi rek nga xamante ne jë nit du ko jëfandikoo di ko lekk ñooñu nag ñoo fiy des <laughs> te ñooñu daanaka ku dee ñi leen ñëw waaw mbonte gi comme li Seydina Anas wax sànq ne moo ko dégg yonent saa salaam jamono ju ñëw bay ñëw gën après moom moo ko gën a yées yow da toog benn kii surtout boo nee benn coin boo xam ne xaw ngaa euh, seet gaay ci liñ ne seen actualité caaxaan yi boo toogee lu tuuti xoolaat dañu naan mais xanaa kay gaay àgguñoon fi àgguñ fii nag ndekete yow yaa xamul li ngay wax <laughs> waaw. laa yubalihim allahu baala borom bi du leen bàyyi xel ci dara faalewu leen soxlawul façon yu mel nii waaw comme gaa yi rek nga xam ne bu saadik ki yatahaarajuuna tahaarujal al al al al al xamir waaw ñuy nekk di sëyalante seen biir mel ni ay mbaamu àll ci àll bi ci ci biir suuf seen yoon new ci waaw kon xadiis bi mu ne rawaahul buxaari al imaam abul xuseyn non Abu Abdillah al-Bukhari moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad sëriñam daal di woon na koy solo ci musnadu Shaamiyin hadiisu Mirdaasin al-Aslami keneen al imaamu Daarimi yéen na ko min kitaabi riqaaq baabun fi dhihaabi saalihiin Allah moom nag da ko indee ci ay termes yadhabu saalihuuna aslaafa wa yabqaa husaalatun ka husaalati sha'iir noonu la ko imaam. ad-Daarimi rahimahullahu ta'ala waxe ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na Mirdaasin al-Aslami radiyallahu anhu mu ne yonent salaatu wa salaam nee na yadhabu as-saalihuun ñu baax ñi dañuy wéy dem waaw gën naa dina aslafa jiitu nit ñi ci yiw dem mooy salaf dawlu yu baax yi wa yabqa mu de xusaalatun ka xusaalati ash-sha'ir yi nga xamante ne moo gën a yées ci lépp lépp loo jël rek lépp loo jël rek la ci bon la gaa yi sànni kenn du ko soxla mooy loolu loolu mooy xutaala rek allahu taala kaan daal imaamul Buxaari ah rahimahullah moom da ko indi ñaari bërëb kitaabur riqaaq baabu zihaadus saalihiin indi na ko foofu waaye ne ko kitaabul maghaazi baabu ghazwatil Hudaybiya ah rahmatullah alayhi foofu li ko ci soxla woon nag imaamul Buxaari ci Hudaybiya c'était euh, hadis bii c'était juste pour wane ne Mirdaas al-Aslami mi ci wa ahlul Hudaybiya la bokk ña fekke woon euh, jaayante ga yonente bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak saxaaba yi ca suufu garab ga ba ñëwee ca sulhul Hudaybiya après mu am foofale ci euh, l'an six juróom benneelu at bi ginnaaw gàddaayam bi sallallahu alayhi wa ndax foofu dane Eh, eh, eh, Qays da moom dégg na Mirdaas al-Aslami yaqul wa kaana min ashaabi shajara bokkoon na ki nga xam ne ñooy waa garab ga ñu jaayante woon ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñoom te suuratul moom lay wax ah ñi nga xamante ne moom lay tudd innal laziina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna Allah yadullahi fawqa aydiihim waaw waaw waaw mooy mooy surtout aaya bi wax ngërëm ga ah, kene ñi ñiy jaante yow tahta shajara waaw laqad radiyallahu anil mu'minin wala iz yubayi'unaka tahta shajara borom bi gërëm na way ngëm yàlla yi bi nga xamante ne ci la ñuy jaayante yow ci suufu garab ga allahu akbar allahu akbar léegi bu ñu xoolee kon fu njëkk kitaabu riqaaq baabu ziyaabi saalihiin mu ne haddathanii Yahyaa ibn Hammaad imaamul Buxaari rahimahullah mu nekk ma nettali man dong mooy sama sëriñ di Yahyaa ibn Hammaad di Yahyaa ibn Hammaad ibn Abi Ziyaad ash-Shaybaani mawlaahum Abu Bakr ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Zakariyaa al-Basri yu génnaat ne la 215 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Awaana mu ne kii nekk ma Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri al-Basri al-Bazzaaz ñi ne Kindi la rahmatullahi alayhi gane àddina 122 génn àddina la 175 rahmatullahi alayhi moom Abu Awaana an Bayaan mu jëlee ci Bayaan muy Bayaan ibn Bishr al-Ahmasi al-Bajali gisoon nañ ko fan yéen Abu Bishr al-Kufi rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu daju ma ko an Qays ibn Abi Hazim tamit tallale bii la woon mooy Abu Awaana jëloon ci Bayaan mu jëlee Qays ibn Abi Hazim ibn Abu Bakr Seydina radiyallahu anhu dafa duggoon ci benn jigéen muy Qays ibn Abi Hazim qaysun ma lahu naziru qaysun ma lahu naziru mooy qays am moro <laughs> Imam Al-Suyuti moo ko ci Alfiya bi rahimahullah muy Qays ibn Abi Hazim Abu Abdillah abu ni Abu Abdillah al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi muxadram fekk na jamono yonent bi saa saam da doon ñëw sax ngir seet si ko far ñu ne ko yonent saa salaam na àddina génn àddina addina les années quatre-vingt ba quatre-vingt-dix ay wax la wallahu ta'ala a'lam an Mirdas al-Aslami moo jële ci saxaaba bi di Mirdas al aslami di mirdas ibn malik wala malik doon baayam al aslami al kuufiyu kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko waaye sahaaba la woon radiyallahu anhu moo tax mu waxoon fële kaana min qays ne min euh, euh, ashaabi shajara wala min euh, ñi nga xamante ne mooy waa garab gañu jaayante war a gën a saa saam te Hudaybiya radiyallahu anhu annahu qala qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadhabu as-saalihuuna al-awwala fal-awwal wa yabqaa hufaalatun gis nga hufaalatun ka hufaalati ash-sha'iiri aw at-tamr laa yubaalihimu Allahu ta'aala baala qaala Abu Abdillah mooy imaam al-Buxaari bi mu indee hadiis mu ne moom mooy Abu Abdillah boppam yuqaalu hufaalatun wa husaalatun te gis nañ riwaaya imaam ad-Daarimi bi nga xam ne boo husaala la wax rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a naka noon imaamu Ahmad noonu la ko ndéndéena ko noon wa yabqa eh, ka xusalati voilà imaamul Buxaari nde xufala kene ñaar yooyu yëpp la ñuy wax mooy xufala moo tax mu ne Abu Abdillah di boppam al Buxaari rahimahullah nee na xufalatun wa xusala yuqaalu dañuy xufala xusala mooy mbub waaw li nga xam ne duñ boobu sax am na luñ koy doye yi nga xam daal ñoo gën a ñàkk solo ci mbir yi te gaa yi soxlawuñ ko tu lekk rek moom la ñuy faxa sànni ko voilà bu doon ak weñ la la nga xam ne moom la forgeron bi lakk ngir mu jógee ndax dafa ruuy xomaat xomaat boog ñuy ñuy faxas mu deñ loolu mooy ñu gën a yées rek ci mbir moo gënoon na léegi kon hadis baa ngi nii nii la ko al imam al Bukhari tafarrada bihi al Bukhari an Muslim mooy imam Muslim solowul lii eh, imam Ahmad moo ko solo ak imam daarimi rahmatullahi ala aljami léegi xadis bii nii euh, mu nekk xadis boo xam ne euh, bu yéeme la comme li nga xamante ne nii noonu lañ ko waxee léegi bi ñuy tàmbali euh, li nga xamante ne moom la yonent saa saa wax mu nekk loo xamante ne lu ñuy dund la voilà képp kenn xam nga ne am nay jamono ñam nañu baax ñoo xamoon ba ñu génnee àddina moom gisaatoo ñu mel noonu neewuñu nag ku baax amal parce que borom bi moo deful suuf di ràpp lu baax lu dul day day day lem suuf waaw moo tax gis nga bu àddina yi tukki comme liñ la ko fàttalee léegi xadiis biñ gisoon bu dinaa euh, ki nga xamante ne euh, euh, bi doon wax dajjaal bi hmm? an Nawaas ibn Sim'aan wala Sam'aan wala gisoon nañ foofu nam jeexe woon ñii nga xam ne àddina bi ci seen kaw lay tukki moo ñu gën a yées borom bi day yónni am ngelaw mu faat ñu baax ñi waaw buy jaar ci seen suufu bokkataan yi ñu génn àddina ñu bon ñi kese fii def seen affaire nag ñu dox ñu foog ne noonu la ba àddina ñëw fekk leen fa ci saa dal seen kaw ñu xam kon mu ngi noonu mooy mbir la boo xamante ne mu doy waar la waaw waaw allahu akbar borom bi mooy jël ruuxu ñu baax ñi comme ni mu leere fële waaw yadhabu salihuna aslafa nekk ñoo xam ne dawlu way dawlu yu baax la ñuy doon waaw wa yaqbidu salihun comme niñ ko gisee ci riwaaya ki nga xamante ne mooy al imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a